di suuratu baraa di suuratul faadixa ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa minhum alladina yuuduuna annabiya wa yaquuluuna huwa udun qul udunu xayrin lakum yuminu billahi wa yuminu lilmuminina wa raxmatu liladina aamanuu minkum walladina yuduuna rasula allahi lahum cadaabun aliim suñu boroom azza wa jal di wax ci laayaab juróom benn fukki bi ak benn mu ngi wax ba léegi ci naafiq yi minhum yaa ngay dal yi nga xamante ne nii moo taxoon kon niñ koy waxe saa su ne mawlaana ibnu abbaasin anhuma wa doon ko tuddee alfaadixa ne mooy gi nga xam ne moo wuññi la nga xam ne mooy mooy mooy moo <clears throat> mooy xaw yi sutura bu dee ne sax ñoom amoon nañ ko yu naafiq yi ba pare mu ne wa minhum yi dañul di dal ba ba ñu ragal ne borom bi du bàkken kon mu ne wa minhum ba léegi bokk na ci ñoom ñaafiqi alladina gaa yi nga xam ne ci ñoom na te ñoom ñooy ñépp mooy lii minhum bokk na ci ñoom mooy lii seen jikko la alladina ñoom ñooñu ñooy les mêmes choses rek les mêmes personnes lañ de ñoom ñi nga xam ne na nabi dañuy lor ci seen kàddu yi ak li nga xamante ne seen làmmiñ yi ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa yaquluuna ñu cay teg naan huwa udun ah Muhammad de nopp la alayhi salaatu wassalaam mooy de toute façon ku njëkk ci moom moom daal loo ko wax mu gëm mooy daal li di wax naan moom am naïf la waliyaadu billah mooy moom daal ak crédule fii mu ne nag ay way yëgul lu muy riir moom daal defal loo mën a defit boo ñëwee wax ko luuteeg loolu le mu gëm ne wax nga dëgg kon nag mu ngi noonale cay way moo dim noo dim naïf waayi dennum nopp la de ku ci njëkk rek la ngay wax mu jàpp jàppale mu jàppal la la ngay wax qul suñu boroom nag ne wax leen ñoom naafiq yi udunu xayrin lakum ne nag waaw moom waaw benn nopp la mais benn nopp boo xam ne mooy moom dëgg lay dëgg de dëgg mooy udunu xayrin dëgg benn nopp yiw la mooy moom déggam yépp yiw lay déglu de lakum ñeel leen yu'minu lillah moom nag borom bi tabaar yu'minu billah borom bi tabaaraka wa taala de moom la gëm te moom lay dëggal ci li nga xam ne mooy wax yu bi mu ko wàcce waaye wa yuminu te moom lay mu ngi dëggal lil mu'miniina borom bi la gëm di dëggal li mu ko wàcce waaye di dëggal way ngëm yàlla yi te moom borom bi xamal na ko ne yéen ñii la kaasi bu nay waxkatu nga amul ngeen nag sauf ko daf du yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu waxoon rek ne amaana ñaari nit dinañ fi ñëw ma leen di àtte kenn ki gën a neex làmmiñ gën a mën a euh, argumenter keneen ki ba ma jël àqu kenn ki daal di koy jox loolu nag mooy est-ce que loolu kon xamul woon ne waa jii lay wax lu ko neex waaye mooy li ci biti rek moom loolu la comme niñ ko waxoon keroog allahu daal yatawalla saraayir kon loolu la moo tax mu ne ku ma jël àqu nit jox la ko na leer ne yow moom safara dogu safara laa la jox wala loo xamante ne nii mooy di nga ko yenu loo xamante ne biir safara kon nag mu ngi noonu le de <coughs> kon nag mu ne kon moom udunu xayrin lakum moom waaw benn nopp la nopp kuy dégg yiw yi nopp yiw kese dégg yiw kese lay déglu la lakum ñeel leen day gëm gëm na boroomam tabaaraka wa taala te day dëggal way ngëm yàlla yi wa rahmatun te yërmande kese la moom alayhi salaatu wassalaam waaye ngir ñan lilladina amanu minkum ñeel ñi nga xam ne ñoo gëm ci yéen yéen nit ñi fii mu ne minkum ndax naafiq yi comme que dañuy wane ci seen biir ne ñoom dañoo gëm mu ne waaw ku gëm ci yéen tuub duggaat ci biir waaye ñi nga xam ne jot nañoo nekk gëm-gëm yàlla gu dëgër ñooñu moom borom bi tabaarak yonent bi alayhi salaatu ngir moom mu ne walladina ñeñeñ kàntaa ñi nga xamante ne nii yuduuna rasulallah ñoom ñooy lor ci seen kaddu yi waaye seen plume yi seen clavier yi ak yi nga xamante ne seen sms yi seen texto yi ak yi nga xamante ne yooyu yépp daal ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy ñoo koy lor lahum ñeel na leen de adaabun mbugal alimun ju tara tara tar suñu boroom tabaaraka wa ne yaxlifuuna billahi lakum ba léegi mu ngi wax jikkoy naafiq yi mu ne yaxlifuuna mooy ñoom de dinañ lay waatal billaahi ci yàlla nag lañuy waat lakum ngir yéen mooy waatuñu ngir seen digganteeg seen borom mu seedeel leen déedéet ndax naafiq moom daa mën a waat moom moo taxoon moo xoon ca suuratul munaafiquun ittaxadu aymaanahum junnatan fa saddu an sabilillah ne ittaxadu ñoom de dañoo jàppee aymaanahum seen ngiñ yi junnatan bouclier moom daal lañ teg seen kanam lu ne nii rek ñu dagguwaat teg léegi ngir lan bi ci làqatoo bu buñ naree xam ne wax nañu li ñuy wax du dañuy expliquer mooy dañuy wax lu wuteeg li am kon nag mun a yaxlifuuna billaahi lakum dinañ lañ waatal ci borom bi tabaaraka wa taala lakum ñeel leen yéen way ngëm yàlla yi lu tax ñu koy def li yurdukum ngir ñu gërëm loo bëgg ngeen gëm leen ba pare gërëm ñoom liñ leen di wax ngeen nangoo ko noonu le wallahu ta borom bi tabaaraka wa taala wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam axaqu ñoom dañoo gën a yey ay yurduhu ñu gërëm looleen mooy nit kontaanloo loo borom bi kontaan loo yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi loolu de mooy li gën a yey ci goy gëm yàlla yi in kaanu ndem nekkoon nañ ñoom naafiq yi mu'miniina nekk ñoo xamante ne way ngëm yàlla lañ de mooy ñoom moo taxoon suñu borom ne ñoom la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min allah ne dëgg-dëgg gis nga yéen ñiy jullit ñi ñoom naa yi yéen lañ gën a ragal ke gi nga xam ne mooy seen borom mi leen bind bind leen loolu lu yéeme la ndax dañoo jàpp ne sax daa amul moo taxit faale wu ñu ko ta boole wuñ ko sax ci mbir yi kanta moom way ngëm yàlla yi ñoom seeni conséquence bu ñu leen naree teg ay daan dañu koy gis léegi moo tax ñoom lañ gën a ragal nag kon nag nit lu mu war di def gërëm loo borom bi tabaraka wa taala mooy talabu ridar rahman talabu rida rasulirrahman alayhi salaatu wassalaam loolu mooy li nga xam ne moo fi indi jaam bu ne te loolu moo war a nekk li nga xam ne moo war a nekk ci kanam léegi nag bu dee gërëmul yàlla nga gërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam day gërëmloo ñeneen alhamdulillah waaye bu dee ne day merloo ñeneen tamit alhamdulillah lool seen affaire la parce que nag doo fi nekk la taata li maxluuqin fi ma'siyati al xaaliq amul topp ci koo xam ne dañ koo bind bay mooy ki bind kon nag ki ñuy sàkku ngërëmam tey daw ci ay ndigalam tey sori ay tereem mooy allahu azza wa jal ngir ñu am ngërëmam tabaaraka wa taala am ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te képp ko am ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam koo am na ngërëmul boroomam moo tax mu ne axaqu ay yurduuhu waxul ne axaqu ay yurduuhuma ndax benn kese la nga gërëmloo boroom bi mooy gërëmloo nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga gërëmloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy nga gërëmloo yàlla ndax boroom bi moo nanguwul ngërëmu kenn kenn di am ngërëmam lu dul nga jaar ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne mooy buntam bi nga xam ne ku bëgg agsi ci moom fokk nga jaar fa boo fa jaarul moom jarul sax ngay ngay essayer ndax doo ko am kon nag mbir maa ngoog moo taxoon maan wa atiyu allah na ngeen topp boroom di tabaraka wa taala waaye nag topp boroom boobu du ngeen ko man lu dul wa atiyu rasul ngeen topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne alam ya'lamu munaafiq yi ñoom xanaa xamuñu ne annahu kana dëgg-dëgg man yuhaadidillah képp koo xam ne day day day day day day day day day contrarier nekk di wute naan day wuteeg borom bi tabaraka wa taala wa rasulahu ak ki nga xamante ne mooy ndawam bi alayhi salaatu wassalaam fa anna lahu kooku de ñeel na ko naara jahannama safaraw jahannama de xaalidan fiiha mooy fa lay dugg du ko xëccoo kenn wala fa lay dugg fa fa sax aw fa lay biel wa daalika loolee alxis yu mooy mooy gàcce mooy gàcce al azimi gi nga al azimu gi nga xamante ne gu màgg gi mu ne yaxdaru al naafiq yi malgré nag li ñuy def comme que seen xel du dal yahdaru mu ngay moytu al munaafiquuna di ragal di ragal ñoom naafiq yi an tunazzila an tunazzala ñu wàcc alayhim ci seen kaw suuratu nabsaar boo xamante ne nii tunabbi'uhum moo leen di xabaare bima fi quluubihim ci li nga xam ne moo nekk ci seen xol yi di ak kéefër qul mooy dañuy def li ñuy def waaye am na ci ñoom ñoo xam ne dañ doon tiit naan hë waa lii wóorul de ñun ñu ngi fii di wax mais ñun lii ha bu ko yonent mi alayhi salaatu wassalaam yégee de ba alquran wàcc suñu kaw lool dina yéeme suñu boroom nag waaye lool waxuñ ko ndax dañ koo gëm de mais dañ doon saboote waaye it dañoo newoon ci tiitaange ndax xolum naafiq du dal suñu boroom ne qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qul istahzi'u nee leen daal di leen saboote moo tax dañ ko doon wax ngir saboote inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala mukhrijun aji génne la maa tahzarun li ngeen di dagal bañ ñu génne ko nan ha mbaal yi duñ ko génne loolu borom bee koy feeñal leeral ko ta feeñal na ko comme ci saar bi nii feeñal na ko tamit ci suuratul munaafiqun na ci yeneen saar kon nag walillahi alhamdu wal minna mu wala insa sa'altahum te boo leen laajee yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee seeni tojaange ñu ñëw di leen wax lan moo tax ngeen wax lii nga laaj leen ko la yaqulunna waat nañ ne dinañ la wax innama kunna naxuudu wa nal'ab ne dëgg-dëgg ñun de dañ doon fo mooy ñun daal dañ doon xuus rek doon foo ko doon plaise wa nal'abu doon plaisanterie daal loolu nag daa war a ironie nag daa war a bokk ci diine ji qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa abillahi ndax ci yàlla wa aayaatihi ak yalaayaam yii di alquraanam ji wa rasuulihi ak ndawam bii alayhi salaatu wassalaam kuntum ngeen nekkoon tastahzi'una doon ko sabootee léegi na xul mu ne laa ta'tadiru bokk bu leen aywa bu leen ut benn ngànt xat dëgg-dëgg kafartum daal li ngeen weddi ba'da imaanikum ginnaaw ba ngeen wanee ci biti ne gëm ngeen inna fu suñu boroom ne bu ñu jéggalee an ta'ifatin ci mbooloo ci naafiqi minkum ci yéen nu'adhib dees na mbugal ta'ifatan beneen mbug beneen kuréel di annahum lu tax kaanu ñoom dañoo nekk mujrimiina way jombu ñaa jaamu lii nag moom lañ la waxoon keroog gisoon nañ ko bi ñuy nettali ci tënk watu Tabuk li waaja waxoon kenn ci ñoom naan man daal suñu qurra yii hay way man jaaxal nañ ma suñu jàngkatu alquran yii kenn ginu leen a rëy biir waaye arghabu butunan waaye da gin fee euh, euh, kii ñàkk dëggule làmmeñ waaye gina ragal indal liqaa buñ dajee xare doo leen fa gis de ñu dem yonent mi alayhi salaam ñu wax ko waa ji naan dama doon kaf mawlaana ibn Umar ne radiyallahu anhu gis naa ko moom mu téye ci gëlee mu yonent mi alayhi salaam yonent mi alayhi salaam naan ko laa ta'tadiru bu leen ut benn yow de weddi ngeen ginnaaw bi ngeen gëmee laaye bii dinañ ci ñëwaat ci jotaay bii di ñëw inshaa Allahu ta'ala